mu ne wastaghfirillah yow seydina muhammad alayka salaatu wassalaam del sàkku njéggal sa tabaaraka wa loolu nag wuute na ak ñun li nga xamante ne moom lañu ñun bu ñuy sàkku njéggal bokkul ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam buy sàkku njéggal ndax yonent yi ci boppam alayhimu salaatu wassalaam maasumuuna lañ borom bi moo leen ñoŋal ci ñuy def bàkkaar waaye teewul mu naan leen dee leen ñaan njéggal kon ñooñu moos wute nañu ak ñun ñi nga xam ne ci bàkkaar daanaka sax mën nañu ne suñuy nelaw sax bàkkaar la voilà ñooñu moom nga xam ne ñun suñu lépp ci mooy yàlla la ñooñu moom bu ñu nee yéen dee leen ñaan jéggal xam nga ne mos bokkuñu ñooñu xaaju ñoo bokk kon nag rawatina ñoom seen sang wastaghfirillah del ñaan jéggal borom bi tabaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na du den di nekk xafoora ku yaatu jéggal rahima ku yaatu ak wala tujaadil an alladina yaxtaanuuna anfusahum bul nekk nag di dàggante di dàggasanteeg ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy wor seen bopp jàpp nañ ne yow la ñuy wor waaye seen bopp la ñuy wor de inna allah mooy di camoufler leen na xew waxuñ la niñ demee daal di daal di sàcc film bi waxe ko noo xamante ne nii bëgg la cee dupe bëgg la cee nax mu ne ñooñu bul nekk di dàggasanteeg ñoom de ndax ñoom xamuñ ne ñoom nekkuñ lu dul di noo xam ne yaxtaanuuna anfusahum ñoom dañuy wor seen bopp la ñuy wora ah, woruñu keneen voilà inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbu soppul te bëggul man kaana képp koo xam ne dafa nekk xawaana nekk koo xamante ne daa rëy bari li nga xam ne mooy ab waraakoon la waraakoon boo xam ne athima bakkaarkat lay doon mu ne yastaxfuuna minan naas ba looloo tax ñoom ñoo ñële yastaxfuuna ñu ngi nëbbu minan naas yi ci nit ñi ba moo tax duñ leen wax dëgg ni mu deme de wala yastaxfuuna minallah te nag làqatuwuñ te nëbbuwuñ ci borom bi nga xamante ne nii moom moo leen xam nekk ñoom xam li ñuy jëfe ak li ñu def di ko nëbb ñëw di la wax lu wuteeg loolu le yéen daal lañ ragal ñoom yéen lañuy nëbbatu bàyyi seen borom moo tax waa ji nga xam ne day def bàkkaar ci foo xam ne kenn newu fa waaye bu gisee nit ñi di jaay naan ay sellal kooku kenn ginu koo ñàkkum xel ndax boroomam mi nga xamante ne nii ba amoon kersa ci boroomam doon na am kersa boroomam di ko gis foo xam ne kenn ne gisu ko moom muy def mooy yàlla waaye loolu bu ko defee it na xam ne suturaam borom bi la bu mu dem nag di weeja boppam di woo di di weer boppam ndax yonent ma lay saa saa am ne ne ñépp la ñuy jéggal ba mu des ñi nga xam ne ñooy def bàkkaar fu leen borom bi daal di suturaal ñu ñëw di ko wuññi seen sutura googale kon nag mu ne ñoom nag dañuy ragal ñoom daal nit ñi la ñuy nëbbu daal léegi nag duñ nëbbu borom bi nga xam ne moom wa moom boroom boobu maahum mu ngi ànd ak moom di leen xam nañ ci li ñu ne id yubayyituuna maa laa yarda maa laa yarda min al qawl di nga xam ne ci li ñuy nëbbu di def loo xamante ne di ko nëbbu di def lu ñaaw ba pare di ko nëbbu loo xam ne maa laa yarda loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala di gërëmu ko min al qawli ci wax wa kaana allahu te borom bi nekk na te du deñ di nekk bima ci li nga xam ne moom lañ doon jëf ak li ñuy jëf ba ñuy génn àddina mbooleem nit ñi walla ñii di ak ñii rawatina ñii nii nga xam ne dañuy nëbb seen bopp di nëbbu di nëbb ah nit ñi waaye seen borom seen yoon tey waraate ñooñu borom bi ne yaamaluuna bi maa yaamaluuna te ñuy def muhiita ku ko teeg la ko ko xam daa mu ne ha mu ne ha antum yéen de yéen a ngi nii haulaa i yéen ñii jaadaltum anhum yéenay nekk di dàggasanteeg ñoom fii xayaati dunya ci àddina gu doya di kii da jege fa yu yujaadilillah ana kan mooy dàggasanteeg borom bi tabaaraka wa taala di wax ak ñoom ci li nga xamante ne nii mooy sujet gaa yi nii kan moo ci dem di dàgge borom bi tabaaraka wa taala yawmal qiyaama bésub taxawaay wi am am wala man yakunu alayhim wakila gaa yi nga xam ne ñooy waraatekat yi nii nii di la tuur lëndëm ngir nga jox leen àtte boo xamante ne nii ñoom xam nañ ni mu ñu daal di nëbbu mbir mi ñooñu loolu nga xam ne ñooñu yéen est ce que yéenay dàggasanteeg ñoom fii lan mooy jàggasanteeg boroom bi tabaaraka wa taala yawmal qiyaama bu taxawee ci seen mbir ñoom wala kan mooy nekk koo xam ne moo leen di aar nekk koo xamante ne nii moom mooy fexe ba mbugal mi leen yàlla nar a teg ndax seen waraate gañ newe woon ak seen wax yu amul yañ waxoon kan mooy fexe ba lool du leen dal mu ne nag wa may yaamal suwa képp koo xam ne dafa jëf lu ñaaw jëf bàkkaar bu rëy aw yazlim sax walla mu tooñ boppam mooy ku def bàkkaar sa bopp nga tooñ mooy loolu def lu bàkk di lu ñaaw ba pare aw yazlim mooy wa yazlim sax mu tooñ boppam summa ginnaaw gi yastaghfirillah mu ñaan jéggal boroomam tabaaraka wa taala kooku de yajidillah dina fekki boroomam tabaaraka wa taala ghafuuran nekk aji jéggalaa kon rahima aji yaatu yërmande wa yaksib waaye képp koo xam ne dafa man bàkkaar fa innamaa na xam ne waa joo jële def bàkkaar yaksibuhu ala nafsi la mu def te doon ko fàggu du këpp lu dul ci kawam de wa kaana allahu te borom bi nekkoon na te du dañ di nekk aliman aji xamaakoon xakimaa ko xereñay yatte wa man yaksib képp na koo xam ne moom dafa sàkku daal di def daal di fàggu xatiya mooy ab bàkkaar yoo xam ne mooy loo xamante ne nii bàkkaar bu ndaw la aw isma wala li nga xam ne mooy bàkkaar bu mag lool benn tekki la am na yeneeni tekki ak tojaangeem dafi bàkkaaram ba pare summa yarmi bihi bariya fekk koo xam ne deful dara mu daal di taqal kooku daal ni diw mii moo ko def yi ihtamala kooku de ki def loolu de yi ihtamala kooku de ngaar daaj joona te yenu na buhtaanan aw du ci sànni gi nga xam ne moom la sànni jël lu bonam li mu def daal di accuser keneen ne diw moo ko def gaa yi war a jàpp koo kële mu ne kooku de yenu na buxtaana ndaw duur wu rëy wa isma ak bàkkaar mu biinan bu leer a leer fa kanamu borooman mu ne walaw laa bu dul woon nag ngëneelug yàlla alayka mu la defal yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam wa rahmatu wa yërmandeem gu yaatu gim la defal te lim la ci defal defalu ko mbindeef la hammat taifa doon na lool te dina yitteewoo benn mbooloo minhum ca ñoom ay yudillu ñu daal di lay sànk daal di lay nax daal daal di ñëw fexe yow ba ni nga xam ne la nga waroon a àtt ci dëgg doo àtt dëgg ndax liñ la présenté mbir mi waxe la ko noonu demewul noonu wamaa yudilluuna te xamuñ ne ñoom sànkuñu te naxuñu illaa anfusahum lu dul seen bopp la ñuy dupe de foogoon nañ ne yow lañ bëgg far boroom yow lañ nara a def noonu boroom bi leeral nañ mbir ma feeñal seen lañ doon nëbb waaye nañ xam ne anfusahum te loruñu lu dul seen bopp wa ma yadurrunak te ñoom nag nañu xam ne manuñ laa lor de min shay'in ci tus luñ fi def fa nga ñëw yaay àtte ñu ñëw di la wax lu demewul noonu ngir nga jox leen dëgg gi haa ñooñu xam nañ ne ñoom dañ la daal di ñoom ñoom mënuñ laa lor ci dara wa anzala allahu alayka alkitab te borom boobu nag di la aar te nekk ki nga xamante ne moo tax seen seen jeu de dupe yi tab bi te moo la ko xamal wa anzala allahu borom boobu wàcc na alayka ci sa kaw yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam alkitaabu téere bi wal xikmat ak xam-xam bi tukkee ci téere yooyu yépp yu sew ya ko xamal xarañteef yoo yële wa allamaka mu xamal la yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam maalam tagun taalam loo xamante ne nii xaajoo ko xam te xamoo ko woon moo tax moom du deñ moo tax lii mooy xéewal gi gën a rëy ne ko waxul rabbi zidni ilma moo taxoon mu wax ko ko ca saaram ba moom seydinaa taaha alayhi salaatu wassalaam ne ko wa waxal waxul waxal rabbi hé yow sama borom zidni yal nag ma yokku ilma xam-xam kon nag mu ne kon ma xamal la maa la xamal loo xam ne xamoo ko woon wa kaana fadlullahi te nekkoon na te du deñ di nekk fadlullahi ngëneelu yàlla gi nga xam ne moom la la defal gënale la ci lépp lu mu bind alayka ci sa kaw yow naa muhammad alayhi salaatu wassalaam azima magga magga magga mu ne nag laa xayra amul yiw de fii kasiirin min najwaahum lu bari ci li ñuy déeyanteeg seen wikloo yi ñoom yéeféer yii mooy lu bari at même nit ñi sax duñ manière générale gis nga seen wikloo yi ñu daje ma gis la ak yépp yu bari bam fi nekk naan di xalaat déedéet laa xayra lu amul yiw fii kathirin li ëpp min najwaahum ci li nga xamante ne mooy li nga xam ne seen déeyante li ñuy déeyante il ak seen huis clos yi ak seen seen seen seen yi nga xam ne mooy extraordinaire yi ñuy tëju ñoom rek seen huis yi illaa lu dul lii daal moo ci am solo ci yooyu nga xam ne da ngay petoog nit wala ngeen daje ngir waxtaan loo xam ne ci secret illaa lu dul man amara ki nga xam ne daa digle bi sadaqatin li nga xam ne mooy sarax mooy digle daal lu baax ne mooy njekk digle mooy koo xam ne dañ koo war a jàppale ñu waxtaane ko seen biir ngir ñu jàppale seen mbokk jullit aw maaruufin wala yiiw loo xam ne lu baax la lu ñu war a defal ay nit wala dimbali leen wala daal di taxawe lu baax lool ñu waxtaane ko seen biir loolu yépp ñii daal ñoo ci baax le façon yu mel nii aw islahim bayna nas wala yëwénal diggante ñoo xamante ne ay nit lañ yoo xam ne ay julit wala même bu dee da ñoo xam ne seen seen diggante daa yàqu ñu daal di seen biir daal di def benn huis clos waxtaan ana naka la ñuy mën a jubalee ñoo ñële mu ne yii daal ñoo yi ci yiw kul lii rek mooy yii ak yi jëm yii mooy maaru yu baax yooyu jàngale wax li nga xam ne nan la ñuy doxalee li nga xam ne moom lañu fi borom bi tege nan la ñuy rottaxale diggante yi ak diggante yi yàqu yi nan lañ koy defaree ak yooyu daal ak dimbali diw nan la ñuy mën a dimbalee nit projet diw ak yu mel noonu lu dul huis yi tëju yi ak waxtaanu secret yi yu dul lii rek ak waxtaane borom bi tabaaraka wa taala li mu wàcceeg sa yonentaam bi alayhi salaatu wassalaam lu dul lii rek xamal ne amul njariñ mu ne wa képp nag ko def yii ma fi tudd yu baax yii ibtigha mardatillah nga def ko nag ngir de ut sàkku li nga xam ne mooy ngërëmi yàlla lii moo tax yii yëpp boo koy def foog nag mu nekk loo xam ne danga koy def am ci yéene moo tax yéene am solo fa sawfa mooy nag kooku de xel séef ne ko nootihi daal di koy jox ajran pay azima bu màgg a màgg wa man yushaqiqir rasul képp nag koo xamante ne nii dafa wuteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii di ndaw yàlla bi alayhi salaatu wassalaam di wuteeg moom di noonoog moom min ba'di ma tabayyan lahul huda ginnaaw bi mu ko leeree jub gi tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunnaam daal di leer fi yow alquran daal di leer fi yow atte boo xam ne da koo war a jëfee wala lu la concerné daal di leer fi yow di nga daal di koy moy bàyyi ko fi mooy moy nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa yattabi' ba pare mu topp ghayra sabilil mu'minin weneen yoon wurul yoonu way ngëm yàlla yi ndax yoonu way ngëm yàlla yi mooy yoonu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy lim fi ne woon ku ko fi bàyyi nag yow topp nga weneen yoon jënd ko leneen laïcité gi yeneen ak wala yow ci sa bopp sax li ngay doxale bàyyi ko fi ne man daal sama miraas mi dara laa ko dul doxale ndax ci aaya miraas lañ ne mooy ci saar bii la ko doon waxe ak yu mel noonu man daal sa wala lii différent bi lii sama lii yóbbul leen ma ko tribunal kooku na ko leer ne bu layit bi kooku moom topp na leneen lu yoonu way ngëm yàlla yi suñu boroom ne ki def lool nag nu wallihi dinañu ko fee dinañu ko féetale maata walla fa mu féetale boppam rek mooy ca yéefér ya moo tax man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum kuy nirul nirul ay nit ci ñoom nga bokk man azzama sawada qawmin fa huwa minhum ku rëyal pompe ñooma yem bu dee lu baax lu baax bu dee safaan safaan mu ne nag kii nag comme que lu bon la ne woon dinañ ko féetale fa mu féetale boppam wa nuslihi ginnaaw gi bu ñëwee dinañ ko sóob daal di koy dugal jahannama jahannama wa sa'ataka ñaaw masira mu juga wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin